A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillaah sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci sunu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul muy axkaamul mawaariis di al irsu fil islaam di al faraaid nekk li nga xam ne mooy miiraas di l'héritage ci li nga xamante ne nii noonu la ko boroom bi subxaanahu wa taala ak ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ñi nga xam ne ñooy donn ci ay góor di quinze ak ñiy donn ci jigéen di dix gisoon nañu ku nekk nan ngay donne gisoon nañ ne ñenn ñi ñoom dañuy donn parce que ñoom ñooy asxaabul furud mooy ñi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moom moo ne ñii lii nañ ko jox ñii lii nañ ko jox ñii nga xam ne ñoom bil fard lañuy dennoo mu am ñoo xam ne ñoom yarisuuna bi taasib ñoo xamante ni ñoom donnewuñ ci loolu waaye la des bu waa asxaabul furuud ñi alquraan ak suñu boroom subxaanahu wa taala wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñuy gisee boo xam ne moom moo ko ci yokk comme li Seydina Siddiq wax radiyallahu anhu même bu dee ñenn ñi dañ naan boo ko seetee ci alquran it mën na cee nekk waaye mooy ne loolu noonu se yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci dugal ne ñoom am na koo xamante ne nii day bokk ci ñi nga xam ne dañoo am loo xam ne lu ñu natt la luñ leen war a jox ci àtte boo xam ne loolu la doga moom la àtte moom sallallahu alayhi wasallam muy aljadda limaam e, bu jigéen loolu dinañ ci ñëw inchaa allahu taala e, e, mu des ki nga xamante nii mooy mooy eh, ki ki eh, gisoon nañ ne eh, asaba googu dafa amoon asaba sababiya ak asaba nasabiya asaba nasabiya gisoon nañ ne ñoom ñooy doom yi ak ñi nga xamante ne nii parce que dafa doom yi baay yi baay tex yi frère yi ñoom foofu leen dugg sans pour autant ñu tas leen ci entre laata ñuy dugg ci est-ce que ñoom ñi nga xam ne ñoo ci nekk asaba bin nafs ak asaba bil ghayr ak asaba ma al ghayr al asabatu nasabiyya mooy ñi nga xam ne ñoom askan yu ñu bokk ak ki dem looloo tax ñu am plein droit yooyu am doole joo jële alors que al asaba as-sababiyya mooy jaam bi bu faatoo ka nga xam ne mooy sangam mën a donn alal te bàyyiwu fi kenn koy donn ki nga xam ne mooy sangam mën a jël alal ji yépp loolu beneen affaire la mooy ki côté ñooñ asaba moom lañ naan asaba sababiyya loolu it gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna Euh, tey nag ñu waroon a gis ginnaaw bi ñu gisee ñiy donn bi ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ñi nga xam ne ñooy donn gis wàllu naka lañuy donne imma bil fard wa imma bil asaba euh, léegi nag ñu war a gis mais fard yooyu mooy asxaabul furud yooyu nga xam ne danga ne ñenn ñi nga xam ne loolu lañuy donne comme que ñoom lañ jëkkoon a tudd nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ne diw mii nañ ko jox sàngam nàngam loo xam ne mu nekk na bam mafruda loo xamante ne nii ab cër la boo xam ne bu mu bu mu natt dogal ne lii nii moom la kooku di am eh, yooyu ñooy ñaata lañu d'abord waaw mooy yooyu ñaata la ah yooyu six la mooy al furud al muqaddara waaw xam nga fard ci boppam mooy lu ñu natt boroom xam-xam dañu naan al furudul muqaddara <laughs> ngir gën a feddali waaye al furud furud yi mooy yi nga xam ne moom la suñu boroom daal di natt ne ñii kii mooy am lii kii mooy am lii kii mooy am lii loolu nag ñett la euh la yooyu six lañu nga xamante ne qad a fil kitaab ci téereb yàlla bi subhaanahu wa ta'ala la la nekk loo xam ne ci la rot ci téereb yàlla bi la rot subhaanahu wa eh, wax nañ la am na boo xam ne ci sunna la ñëw waaye bi ñëw ci sunna daanaka mooy indiwul loo xam ne natt bu bees la loo xam ne dane lu toll nii comme un sixième wala un un un tiers yooyu moom indiwul boo xam ne dafa génn ci li alquran indi yooyu nag siis la eh, d'abord bala ñoo wax Euh, ci ordre bi en général dañ koy def ah, mais bon nu mu gën a simple rek alquran ci boppam boo demee ci suuratu nisa suñu boroom li mu njëkk a tudd xoolal ñu recensé ci alquran lan la njëkk a tudd dane baada a'udhu billahi minash shaytaani rajim muy aaya onze bi fi mu commencé bi leeral furuud yooyu ku nekk li muy am xoolal baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim mu ne yuusiikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzi al-unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak lan lañ am thuluthaa wa ngoo sulusaa la jëkk la tudd kon ñu bind sulusaa ana sa bindukaay sulusaa mooy ñaari sulu mooy ñaari tiers hein kon bindal sulusaa mooy un sulusaani hmm? mooy sulusaa sulusaa ni la jëkk a tudd hein as sulusaani kon yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak kon thuluthaa wa ngoog deux tiers a ngoog ah fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak moom lañ wax sànq moom lañ répété wa in kaanat mu continuer wa in kaanat waaxidatan falaha nisf bu kon nisfu ngoog nisfu mooy moitié nga bind am nisfu mooy moitié aywa ñu continuer wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus sudus ngoog bindal sudus mooy un sixième as sudusu un sixième ngoog amagul nañ trois mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus as sulusu dugg na sulusa ngoog mooy un tiers nga bind as sulus nga bind asu luusu asuluusu dugg na léegi ñu continuer fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus sudus waxoon nañ ko sànk mooy tuddaan na ko fii kon mooy jarul ñu koy bindaat hmm? tuddoon na ko ci kaw ah du gis nañ ko sànk mooy bi mu ne wa in kaanat wa in kaanat waaxidatan falaha wa li abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus kon tuddoon na ko foofu bu continuer mu tuddaat ko fi ñeem ñun mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus loolu it gisoon nañu fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus mooy fi ñu yem waxoon nañ la loolu kon mooy gisoon nañ sudus mu tuddaat ko ni mim ñu continuer min ba'di wasiyatin yuusi biha aw dayn abaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min allah inna allah kaana aliiman hakiima kon loolu ba foofu aaya bu aaya onze bi jeex léegi léegi ñu continuer wala walakum nisfu walakum nisfu maa in lam yakun lahunna walad nisfu waxoon ko sànq muy moitié waxaan na ko fii wa in kaana lahunna waladun falakumu rubu aywa rubu ngo kon rubu ngi dóori ñëw 4 bi mooy ar tudd voilà lii mooy la meilleure méthode da ngay commencer li alquran wax hein voilà nga gis aaya bi naka la lan la suñu borom njëkk bi euh, tudd après ñu nañ ko dinañ bu ñu jëlaatee dinañ ko gis kon ar ñu ngi ci douzième aaya douze suuratu di continuer kon am nañu rubu fi ne kon fa in kaana lahunna waladun falakum ar rubu mimma tarak min ba'di wasiyatin yuusiina bihaa aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad kon wax na rubu' waxaat na ko fii waxaat na fii rubu' waxaat na fii rubu' waxaat na fii rubu' mais jël nañ rubu' bind nañ ko sànk mu ne kon fa wa ñu continuer ba léegi aaya douze bi fa in kaana lakum waladun falahunna sumun walla sumun a ngi door a agsi sumun léegi sumun agsi sumun mooy un huitième kon mooy six six bi un mooy as-sumunu as-sumunu walla léegi ñu continuer xool ndax am na leneen wax nañ la six la kon mooy xanaa nag ma am jeex na man la waa léegi nag nañ àggale aaya aaya bi rek incha allah ñu continuer kon kon ginnaaw yu ne fa in kaana lakum waladun fa lahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn wa in kaana rajulun yurathu walahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhuma sudus sudus gisoon nañ ko fa in kaanuu akthara min daalika fa hum shurakaa'u fi thuluth thuluth it gisoon nañu ko min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudar wasiyatan min allahi wallahu alimun xalim kon foofu jeex na foofu la jeexale ci kii après tuddaat wàllu nga ne ma kon aay yi ci lay wax lii ma ne la waa am naan na ca fin ba léegi nañ dem ca fin ba ba xam ba xool fin wu suuratu nisaa ndax xool est-ce que foofu tudd na fa beneen lim bu wuteeg ñu vérifier suñu siis yu njëkkoon a déclaré kon fin dernier aaya ah ginnaaw ndax ginnaaw lool fii la ko tuddaat mu ne kon yas yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak kon tudd na nisf tuddoon na ko sànk muy moitié la tuddaat wa huwa yarisuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanata thnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak thuluthaani ñëwaat na ah kon thuluthaani gis nga thuluthaani moom la commencé woon fële dam naan thuluthaa maa tarak lii nii xam nga foofu thuluthaa la commencé woon mu wax fii itam moom la ndiwaat ndeysaan mooy moom la thuluthaa falahunna thuluthaa maa tarak lañ ubbee woon ci fin nii mu wax fa in kaanat ithnatayn fa in kaanat ithnatayn falahuma thuluthaani mimma tarak wa in kaanu ñu continuer wa in kaanu ixwatan ixwatan rijaalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhil unthayayni yubayyinu allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim kon gis nga foofu la saar bi jeex suuratu nisaa yi kon lii la wax ci le répartir ku nekk am si bay kii lu mu tudd asxaabul furuudi lii la wax kon kon gis nañ ne ban la commencé asulu saani hein te moom tamit la tëje mooy athuluthaani moom la commencé te moom la tëje après bi mu njëkkee wax thuluthaani mu daal di ciy teg ki nga xamante ne nii mooy euh, mooy an-nisf ginnaaw an nisfu as-sudus ginnaaw as-sudus ginnaaw as-sulus ar ginnaaw as-su ar-rubu léegi nag ñu ñëw nag taxawandi fii tuuti ah nañu taxawandi fii tuuti euh, mooy euh, as mooy deux mooy deux tiers hein mooy deux tiers am mooy mooy moitié mooy xaaj léegi walla nañ xoola dañuy wax ci arab wax ko ci français après wax ko ci wolof kon as ni mooy lan mooy deux tiers mooy lan ci wolof ci wolof mooy bu ma jëlee alal gi gi fi kii dem bàyyi ginnaaw bañ ci génnee yañ ci war a génne te ñu gisoon ko ca taji ca ca ca ca ca ca ca ta taduuga muy taaga ji tëj tajhiz duyun yi ak li nga xam ne mooy wasiya gi mu des nag miin bi miraas bi alal jooju tarika ja la ja des loolu lañuy dajale xaaj ko ñetti xaaj deux tiers yi loolu mooy mooy dañ koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj yi ci ñett mooy ñetti xaaj la ñu jël ñaari xaaj yi lool lañu naan loolu mooy as-sulusaani mooy deux tiers am nisfu mooy moitié mooy buñ jëlee alal jooju yépp ñu xaaj ko tey ci digg bi kenn xaaju ko ñetti xaaj waaye ñaari xaaj lañ ko xaaj jël benn xaaj bi biñ ko xaajee ñaar comme loo xam ne cent la woon mu nekk cinquante cinquante wala moo xamante ni fukk la woon muy juróom nekk fii juróom nekk fii loolu mooy am nis as-sudus as-sudus mooy un sixième mooy mooy bu ñu jëlee alal jooju cette fois-ci dañ koy xaaj ci juróom benn xaaj dañ koy xaaj ci juróom benn xaaj benn xaaj bi mooy un sixième waaw léegi beneen bi di as-sulus mooy un tiers un tiers mooy bu ma jëlee alal ja xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi mooy un tiers ar mooy un quart mooy un quart ci français mooy un quart mooy bu ma jëlee alal ji xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj bu ma jëlee bu ma jëlee benn xaaj bi mooy bu ma xaajee alal gi ñeenti xaaj jël benn bi teg fee loolu ma teg fee benn bi mooy par bu ci nekk moom day constituer bu ma jëlee benn bi fii teg ci ñeent yooyu mooy ar rubu mooy un quart asumun mooy un huitième mooy cette fois-ci damay jël alal ji yépp xaaj ko juróom ñetti xaaj bu ma ko xaajee juróom ñetti xaaj benn xaaj bi ci ci yooyu noonu moo loolu mooy asumun mooy un huitième yii nii ñooy alfuruud moo tax boroom raxabiya bi mu ne raxmatullah alayhi ginnaaw bi mu ñu waxalee liñ gisoon bii weesu waalam bi anna al irsa nawaanihuma fardun wa tansibun ala bi mu waxee loolu xam nga lii leen gisoon bii passé ginnaaw bi ñu gisee ñan ñooy doon mooy waalam xamal bi anna al irtha nawaani xamal ne ak donn ñaari façon lañuy ñuy donne mooy mooy ñaar la donn ñaar la fardun mooy loo xam ne suñu boroom moo ko tudd ci alquran natt ko ne lii nii la kii di am wa tansibun mooy liñ la waxoon ci asaba an nasabiya ak asaba bi nga xam ne mooy ci wàllu geño la mooy ci askan wa bokk ak ki dem la ka ko war a doon bokkal wala li nga xam ne mooy al asaba as nga xam ne daa am lu ko waral mooy ar riqu njaam moo ko fi waral ah moo tax bu bu njaam amatul day dem ndax parce xam nga ar riqu arid mooy dafa gaaral mooy du loo xam ne nit ñi cosaan seen cosaan du nekk jaama ah. waaw déedéet déedéet le Seydina Umar ibn al-Khattab doon wax matastabattumun nas waqad waladatuhum ummuhaatuhum ahraara dañuy nettal naan Seydina Omar radiyallahu anhu wax lool mataa ana depuis kañ depuis quand vous avez commencé à à à à à faire des à rendre les gens esclaves alors que ñoom seen yaay yi bañ leen di jur dañoo nekkoon ñu libre ah waaw ndax ñépp min aadam antum min aadam wa aadamu min tura ñun ñépp ci Seydina aadam alayhi wassalaam lañ jóge wa aadamu min te moom ci suuf la jóge ah laqad ba bani aadam waaye waxoon nañ la jaam fi muy jóge waaw mooy li koy li fi muy jóge ci ñaari muy li nga xam ne mooy xare entre jullit ñi ak ñi nga xam ne gëmuñu yàlla waaw ci noonu lay jóge mooy nit ko ba nga wàccee la tax buur yàlla teral la en tant que jaam ba pare bu ne la wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma ba nga génnee ne maa bañ buur yàlla dara laa la jaamuwul loolu nag ba pare ndax du ne da ngay nekk yéefér rek ñu xare yow loolu gisoon nañu que ne xare daa am yoo xam ne kuffaar yi waxoon nañ la différence kuffaar yi mooy yéefér yépp yemuñu te du yéefér yépp la nit ñi la ñuy xareel déedéet déedéet amoon na koo xam ne lañ naan ak zimmi kook kenn du xareek moom mooy ki nga xam ne ci ci ci comme buñ ne woon ci réewum jullit ma la dëkk moom fi la dëkk du étranger mais moom moom moom gëmul mooy mooy du jullit ba pare mais ci suut mu nekk su ci ci tutelu jullit ñi loolu kook zimmi la ah mooy comme citoyen la citoyen la ci réew mi waaye nag moom du jullit moo tax kooku moom ab àtteem ak àtteem jullit bi day wuti par exemple ku mel ku mel noonu kenn du ko ne kaay joxe zakat yow eh yaa di mi eh yow chrétien bi nga nekk ci comme exemple bu bu leer comme ñu ne Arabie saoudite comme que moo fiy dëkk bi doxal sarian ak ñeneen ko ak bon am na yeneen yu koy wax am na yeneen dëkk yi yu koy doxal mais pour joxe exemple bu clair mu am koo xam ne moom moom saoudien la waaye nag chrétien la wala juif kooku noonu. atteeb ak attee jullit bi ahmad mi nga xam ne al as-saudi yi moom du bokk waaw ahmad le saoudien moom ay atteem moom atte yi nga xam ne ci wàllu sharia mooy gàllu ci loosam bokkul ak atte bi nga xam ne mooy dal ki nga xam ne mooy yoxaanaa al yahudi as déedéet kooku booy yoxaanaa mi nga xam ne moom wala Yarusalem mi nga xam ne moom yahud la mais biir Arabie saoudite la dëkk te fa la cosaanoo fa la juddu mooy ne kooku noonu par exemple bon ñu joxe rek benn comme bu dee ne moom moom euh, ñoom waa banu Qurayza ak ñooñooy ay maamam ca waa Xaybar ak ñooñoo waa banu Nadir ak gaa yooyu mooy ne kooku noonu moom mu continuer ci loolu mooy moom acte yi nga xam ne moom la ko sharia yi gàll ak bi muy gàll Ahmad mi nga xam ne al muslim moom du bokk kenn Yohana al yahudi moom wala Yerusalem al yahudi as-saudi kenn du ñëw na ko eh yaa Yerusalem ah yow anta yahud yow ci yahudi yi nga bokk léegi kaay joxe zakat déedéet kenn du ko wax parce que moom du zakat lay joxe waaw alors que Ahmad moom bu dee ne remplir na fenn ah eh Ahmad soor yooyu saa yi bu ñëwee day mob danaan Ahmad acca sa xar yi nga yor di leen sàmm te li ëpp ci. maa ak kaa la ñuy lekk mooy buur ya tawab buur yàlla bii moo ëpp ci at mi aywa léegi mat na so sëy yi kaay joxe zakat ca alal ak sa li ngay commerce ak yooyu ainsi de suite alors que Yohanna wala Yerushalem al yahudi as saoudi kenn du ko wax moom yeneen façon moom ñoom leneen lay joxe moo tax par exemple kooku kenn du ñëw di xat ak moom ak ki nga xam ne moom bokkul par exemple dañ ne moom ab américain la ci exemple bi ñu joxe sànq ba léegi. ci réew moo xam ne charia lay doxale kooku noonu mooy américain boobu bu dee ne eh, état euh, saw jullit bi bu saw ñee bi ñoo ko jox euh, li nga xam ne mooy amaana mooy ñoo ko loolu nag wax nañ la mooy li koy taxaw mooy visa waaw instant bii nii loolu noonu euh, mooy visa buñ ko joxee visa bu mën a nekk ci dëkk bi ak loolu dem ambassade def ay kii ambassade de New York ñu jox ko visa ba mu ñëw fii nii amul kooku benn jullit amul droit naan voilà kii kii kii américain la xaaral man en tant que saoudien ma faat ko boo ko faatee di nga am problème mooy kooku kenn amul droit laal ko. al muahad mu am al mustaman al mustaman mooy kenn ci population bi moo koy mooy nekk tuteur mooy nekk li nga xam ne. moo moom moo ko moo ko invité par exemple comme li ñu naan invité mu ñëw fi bu fi ñëwee même le fekk que yéeféer la waa ji invité ko mu ñëw ci dëkk bi kooku kenn ñemewu koo laal ah te loolu gisoon nañu dalil yii ni ñuy wax nii yépp gisoon mooy gisoon nañu ko ci giyaatal ah zimmi gisu nañ ko moom day respecter il est il est à respecter moom daa war a respecter li nga xam ne mooy législation de euh, euh, réewum jullit mi waaw comme ni nga xam ne yahuud yi bañ nee Medina noonu di respecté ak tamit même bañ leen fa jëlee nga fa desoon yenn ak yenn ya fa desoon di respecté kenn yonent alayhi salaam demul ne dañ xare ñoom fi fiñ xare ñoom mooy fi nga xam ne ci la ñuy comploter contre jullit ñi waaw ci waa banu Nadir waa banu Qurayza ak waa banu Qaynuqa comme ni ñu ko gise woon waaye sinon fekk ñu ngi respecté loi li nga xam ne mooy loi jullit yi kenn du leen def dara voilà loolu gisoon nañ kon ci côté boobu kanta euh, muahad bi yonent ma lay saar moo wax ne ko fiir faat muahad kooku du xetuk àjjana du ko xeeñ du ko du ko kii loolu kon xam nga ne garaaw na kon léegi kanta wal xadiisu fi saxiixi al imaam al buxaari rahmatullah al buxaari rahmatullah alayhi léegi kanta kele man gisoon nañ xadiis sayyidatu ummu haani radiyallahu ta'ala anha damu nekk ci saxiixayni ah yaay Ummu Hani li nga xam ne fatxu Makka eh, eh, ci la Seydina Ali radiyallahu anhu di frère am bëggoon a faat ña mu yiiroon ci waa kuffaaru Quraysh yi mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di sangu mu daal di koy wax eh, léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko qad ajarna man ajarti yaa Ummu Hani qad ajarna man ajarti ya umma haani mooy ñun daal dina ñuy yiir ka nga yiir yow ummu haani ne moo tax seydna ali bu ne bu ko kenn yonent bi aleyhi salaam ah, bu ko kenn laal moom moom bu kenn laal ki nga xamante ne mooy ñi mu yiir moom loolu mooy équivalent invitation kenn ci population bi daal di invité daal di invité daal di invité ki nga xaman ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, kenn koo xam ne du jullit yiir ko kooku deet kenn ko dul def dara voilà kon nag affaire baa ngoog kon kooku tamit kenn du te gisoon nañ laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatiluukum fi ddin walam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin ah li nga xam ne ci la doon wax moom euh, suñu boroom ci suuratul mumtaxana ñi nga xam ne terewu terewuñ leen ah ñi nga xamante ne ñi nga xam ne lam yuqaatilukum fi diin yéeféer yi nga xam ne xarawuñ leen ndax yéen ay jullit ngeen ñooñu noonu amul benn problème ak yéen ngeen di def ci ñoom lu baax di dagg seen alal yi di leen di leen yéwénal bu dee luy defar la ak tamit loo xam ne mën na leen a gën xemmem loo tamit ci diine ji ndax diine ay jikko la kon loolu la mooy kon li wax fii tekkiwul ne dañ naan diw yéeféer la rek ay wa nañ moom waaw waaye ki nga xam ne nag moom lañuy ñuy xaral mooy muxaarab al muxaarib bokk moom waaw innama yanhaakum allahu an alladina qaataluukum fi ddin wa inna allaha ah, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ñooñu la suñu boroom tere voilà kon nag affaire bi euh, mu ngi noonale kon loolu nañ ci bàyyi xel kon affaire bi loolu la ah, buñ ne léegi nag njaam gi nag mooy ko léegi nag ba nga bàyyee yow teggi yaa yow yaa teggi raay bi la suñu boroom tegoon ba pare ne man teggi naa ko mais raay bi kenn du ci jaar benn vangoon du fi jaar loolu mooy yéeféer bi nga xam ne danga gëmul gaa mais nag Euh, l'islam bi kenn du ko fi doxal waaw mooy non seulement non seulement man gëwma mooy raay bi du ma ci jaar damay jaar ci ci sew yi yeneen xàll yi laay jaar mais nag yéen bëgg jaar ci raay bi man duma ko nangu man duma jaar ci raay bi mais duma nangu kenn jaar ci ah bu boobaa nag bu boobaa nag lislaam nag suñu boroom ne nag bu boobaa armé leen ngir xare kooku waaw armé leen kooku armé wu leen ngir xarek moom parce que pourquoi moom gëmul na respecté li fi am bu ko respecté wu ñu dal ci kaw c'est tellement simple c'est aussi simple que ça mu jeex loolu mooy indi xare ah jihaad loolu la voilà kon fa mu ne kon waalam bi anna al irthi nawaanihuma fardun wa ta'zimun ala qussima bu ñëwaatee kon ginnaaw bi mooy liñ gisoon bi paase ne waalam xamal ne anna al këne euh, li nga xamante ne nii mooy euh, ndono nawaani ñaari façon la mooy irth huma fardun mooy al irth bil fard ak bil ta'sib muy ashaabul furud ak waa ta'sib taasib waxoon nañ kon ñu ngi woon doon wax nasabiya ak sababi ya mooy njaam bu fi amul comme que aarid la moom bokkul mooy dañ koy teggi fële waaw mooy par exemple ñi nga xam ne ñoom lii lay tax ñu doon buñ nee nag buñ mooy yi ñu doon wax naan jaam boobu buñ nee jaam mooy du jaam day doon mooy ka ko goreel moo koy doon bu dee ne bàyyi fi kenn mooy doon alal ji yëpp bu dee bàyyi fi kenn koo xam ne doomam la moom jaam bi wala keneen ku ko war a doon waaw bu fi jaam amul nag mooy kon kooku noonu day sute waaw léegi nag ba kera muy xew mu ne kon léegi bi mu paree noonu nag fard yi ñu jóge ñu gis léegi ci alquran mu ne fal boroom arraxabiya ba léegi mu ne fal fardu fi nasil kitaabi sitta la farda fi lirthi siwa hal batta fal gis nga yi nga xam ne mooy du lool mooy sa gis nga ko ci alquran mooy yooyu mooy siis yooyu fal fardu mooy yi suñu boroom natt joxe ko ne diw kiiwa moom kiiwa moom kiiwa moom kiiwa moom <coughs> mu ne lool sitta fil kit fii nafsil kitaabi ci yaxu alquran sitta sitta siis la mooy juróom benn laa farda fil irsi siwa hal ba laa farda amul beneen miraas ba amul beneen euh, lu ñu lu ñu natt loo xam ne lu waay di am la loo xam ne dañ koo natt muy loo xam ne mënuñu koo dépasser lii la lii la mooy gis nga sumun yi ñuy wax alquran wax sulusaani manoo wax a wax a wax ba ñooñu bu condition yi ñuy amee sulusaani taxawee nga fexe yow ba sulusaani yi ëpp li nga xam ne mooy sulusaani wala mu gën koo wàññeeku man ne kazaalika nisfu tamit manoo fexe fexe fexe fexe ba mu jóge ci nisfu nekk lu gën a néew nisfu bu dee ne ñoom condition ya muy amee nisfu ñoo ñoo réunir moo tax mu ne laa farda amul beneen lu ñu natt fiil irsi ci wàllu miraas si waaxaa ginnaaw yii siis yi albatta waaw amul albatta du amul léegi mu ne léegi nag moom nii la ko nisfun wa rub'un thumma nisfu rub'i wa thuluthu wa thuluthu wa sudsu bi nafsi shar'i ah wa thuluthaani wa huma tamaamu fahfadh fa kullu haafidhin imaamu mu ne nisfun mooy mu wàcce wa rub'un ah, un un quart thumma nisfu rub'i moitié wu un quart hein was wasulfu ak un tiers wasudus ak un sixième bi na sécherin ci loo xam ne yaxu ki nga xam ne mooy al mooy kiy tëral àtte yi ak ci yaxu sharia wasulusaani ak ñaar deux tiers wahuma sulusaani bi nag mu ne ñoom ñaar atamaamu ñoo yi nga xam ne ñoo matal fahfaz mu ne mokkalal ba lii de fahfaz fa kullu xaafidin imaam gis nga lii nii foog nga mokkal ko nag foog nga xam ko mooy soit nga jàpp weer bi wala rek yow nga xam ne bu façon six la waaw ba nga xamee six la après nag ngay fexe nag six yooyu nga jàpp ko ndax fahfaz fa kullu xaafidin imaamu waaw fahfaz fa kullu xaafidin imaamu mokkalal lii takkal lii teeg ko peeg ko te tée ko te la rëcc ndax xamal ne képp koo xam ne aji mokkal la imaamu moom imaam la waaw mooy moom la jiital ci keneen ko dut jiital ci keneen koo xam ne du moom la ñuy jiital ci keneen ko dut moom eh, ndax xam-xam kat takk la nag xam-xam moom mu àndul ak takk waay waaye xamal ne takk mooy xam-xam boobu saay mooy day dem mooy yow boo toogee bu dee saa buñ la laajee mënoo tontu danga naan xaaral ma xooli kayeya xaara ana tablette bi ana fichier yi mooy saay doo jariñ ñu bari de waaw mooy takk ci la waaw xam-xam dañ koy takk dañ koy wottu bind nag mooy façon bi gën a baax boo koy takke waaye da ngay réviser bu dee doo réviser affaire day naaw de wala doo ko jàpp fokk ngay xool tout le temps waaw ndax kat comme la la boo xoon rek al ilmu saydun wal qayduhu qayyid suyudaka bil xibaalil waathiqa fa min alxamaaqati an tasida gazalatan wa tatrukaha bayna <laughs> mu ne al ilmu waxaat al ilmu saydun wal kitaabatu qayduhu qayyid suyuudaka bil xibaali al waathiqa fa min alxamaaqati an tasiida gazaalatan wa tatrukahaa bayna alxalaayiqi taaliqa mu ne al ilmu xam-xam saydun am rëbb la xam-xam am rëbb la loo xam ne dangay dem di ko ut di ko dajale rëbbi ko téye ko bu dee yow léegi mu ne lool la mooy am rëbb wal kitaabatu qayduhu gis nga nag boo rëbbee dara bu ma demee nii jàppum ñamala sawaay xam ngeen ñamala <laughs> ñenn ñi wala ma jàppum kooba muy ab girafe wala ma jàpp benn benn benn benn benn benn benn picc ma rëbb ko ba jàpp ko wala ma ma ma rëbbi euh, ci fasu àll yi ba jàpp leen wala ñoom zèbre ma jàpp leen ñoom ñi nga xam ne ñoom buffle yoo xam ne yu àll yi ma jàpp leen waa léegi est dama koy jàpp nag ba ma ko jàppee mooy du dama koo jam mu faatu waaye damaa def ay këpptal ba jàpp picc yi wala ma deg ay ay ay ay piège ba ba ba ba ba ba ba bi dugg ci ma jàpp ko nag mooy waaw loolu nag mooy xam-xam mooy am nga ko léegi nooy def mu ne wal kitaabatu qayduhu gis nga bind nag gis nga buum gi ngay takke buiful ba mooy la nga jàpp nagu àll bi nga bi nga rëbb ba jàpp la nga xam ne mooy buum nga nga ko yeewee tax du rëcc loolu nag mooy mooy am bind ci wàllu xam-xam bu dee xam-xam mooy loolu nga uti woon ba ut ko ba ba am ko difficilement pour nag mu des mooy da nga koy takk te moom noo koy takk mooy da bind waaw te bi li ngay bind nga ciy dellu mu ne nag qayyid suyuudaka waaw kon nag yeewal sa yi nga sa sa sa yi nga rëbb sa proie yi nga jàpp ak yi nga jot jàpp mais yeew ko bil xibaali lu waasiqa ak buum yoo xam ne yu dëgër këcc lay doon ndax kat boo deful lool wax dëgg nag fa minal xamaakati bokk na ci ràngate ko ak ñàkkum xel ak manque ay wiis an tasida ghazalatan kooku daal mooy bokk na ci manqué wiis ak yëgadeeku gu wéradi hein ak bopp bu toogut bokk na ci loolu mooy yow nga rëbb bopp an tasida ghazalatan nga ñëw jàppub ghazala ah bennub gazelle nga jàpp ko saway ba ñu naan jàppub kéwél nga ñëw ba jàpp kéwél gi ñu naan déet nga rëbb ko ba am ko ah wa tatrukaha après nag nga bàyyi ko ko quoi baynal xalaa'iq ci diggante mbindeef yi laaxiqa muy mu mu taaliqa mu mu mu dem mooy yow nga rëbb ba jàpp def li gën a difficile ba mu tëdd ba nga nga war koo yeewu nga wane ginnaaw nag di bàkku nag naan tëm oh saa kër kontaan leen xam leen dem àll bi am naa fi jàpp naa fi am ab ab kéwél <laughs> léegi tey ngeen reer ba doyal li bàkku te yow yeewoo affaire bi gis nga boo paree sa bàkku ko nga def wan ko ginnaaw di bàkk boo tourné dañ koy gis mu ne fees di daw <laughs> mu ne loolu nag xam nga loolu moom moom moom bokk na nag kim ñàkkum xel mu ne moom mu ne kon lool la <laughs> lay wax lool kon mooy fa faw fa kullu abidin imaamu kon loolu kon nisfun kon gaa yi lan la fal fardu fi nasil kitaabi sitta la farda fil irdi siwaaha albatta nisfun wa rubun thumma nisfu rubu'i wa thuluthu wa sudusu bi nafsi shar'i wa thuluthaani wa huma tamaamu fa fa kullu haafidin imaamu eh, loolu mooy lan léegi nag kon léegi baax na kon léegi am nañu am nañu kon yi nga xamante ne kon mooy lii léegi nag nañ ñëw nag yii nii nan la ñëwee ci alquran mooy yii nii nga xam ne moom lañ gis kon buñ jëlee ci alquran sulusaani deux tiers kon alfurud jàppal six la yi nga xam ne suñu borooma natt ne lii la nit ñi am mooy lii la ñoo rot ci alquran ñu lii ñëw ci alquran mooy asulusaani deux tiers annisu lii dama la koy indil ci ordre bi ko alquran indil ah asulusaani un deux muy ñaari alal bi buñ ko xaajee ñetti xaaj ñaari annisu mooy xaaj mooy moitié alal ji yépp bu ñu ko xaajee ñaari xaaj benn bi asudusu mooy un sixième alal ji yépp bu ñu ko xaajee eh, juróom benn xaaj benn xaaj bi as-sulusu mooy alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi ar-rubu' mooy buñ ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi as-sumun mooy buñ ko xaajee juróom ñetti xaaj benn xaaj bi lii mooy yi ñëw léegi nag ana lan mooy yow hé ata léegi euh, ginnaaw lii wax nañ la kon ci alquran fan la ñëw ak nan la ko suñu boroom waxe léegi nag ginnaaw bi ñu xamee ñaata la léegi nag ñu war ñëw nag mais ana kan kan moom moom lu kan moom kan moom moom par exemple kan ak kan moo am lan ak lan waaw loolu moo ci moo ci des euh, bu dee bu dee borom bu dee borom ashalul masaalik moom dane moom moom dafa euh, dafa tudd affaire yi après bi mooy bi mu tuddee mbooloo mi nga xam ne ñooy doon wal waarisuuna fi rijaali addu ibnun aw ibnin abun aw jaddu wa mutlaqul axi bi jeexee nag ci la ñëw nag ci lool ci wax ko de bii nii mu ne summa al furuudu nisfu rub'un sumnu sulsaani summa sudsun fa'nu fan nisfu après nag mu ñëw nag indi ku nekk kan moo moom lool léegi nag foofu la ñuy ñëw euh, am na loo xam ne bon am na bor boroom xam-xam yi rahmatullah am na nu ñu koy waxee doo xam ne naan boo ko defee tartib bi mooy classification bi amaana mu gën a jàpp ci nit waaye mooy foog naa xoola bu nit mooy li ci ëpp ban moo ci ëpp mooy am nisfu moo ëpp noo sulusaani sulusaani voilà ak an nisfu ñoom ñaar as sulusaani ak an nisfu ak as sulus ak ar rubu a as sudus a sumun mooy man nga commencer soit nga commencer wala man nga ne man sumun bu ma nee sumun mooy un huitième léegi damay jël un huitième di wàcc après un sept est-ce que am na ma ne non un six un six un sixième un cinquième am na non non un quart am na waaw rebond kon ma am trois wu ngoog ma wàccaat un tiers am na deux tiers am na moitié waaye bi gën ci jàpp ko mooy ni ko alquran waxe sulusaani mooy da ngay mokkal aay waaw sulusaanee njëkk a ñëw nisfu tegu ci sudus tegu ci sulus tegu ci rubon tegu ci fumun moo mujj voilà bon sans répéter yi sans répéter même chose sinon bu dee gis nañ ne sulusaani la njëkk a tudd après jeexali sulusaani ca fin wu euh, saaru suuratu nisaa léegi nag kon léegi nag nañ ñëw ci kan kan moo am lan dañ naan la bu boobaa nañu jël lii dañuy def nisfu rubu' fumun thuluthaani thulus ak sudus ak nisfu moom juróomi nit a ko moom lii nag daa laaj takkan ah. mooy ñi nga xam ne ñoom seenu miraas ci alquran suñu boroom wax na ne ñii nii ci façon yiñ gisoon mooy ci dix yi gisoon ci jigéen ñi ak quinze yi gisoon ci góor ñi ñoom ñépp ñuy vingt cinq ñooñu noonu ñi nga xam ne mooy ci ci ci loo boobu bu ngand boobu boobu mooy boo élargir vraiment affaire bi mooy ñooñu noonu buur yàlla am na ñoo xam ne nee na ci ñooñu cinq personnes yoo xam ne cinq personnes yoo xam ne ñoom ñoo mën a donn ñoo xam ne ñoom alal bu ñu agsee ñoom ci miraas bu miraas mi taxawee ñoom ñu agsi ñoom moom alal ji ni mu toll ak nu alal ji mën a toll dañ koy xaaj ci digg bi ñu dem ak un benn moitié dañuy dem ak benn xaaj loolu mooy waa nisf mooy lu alal ji bu nekkoon un milliard dañ koy dóor ci digg bi ñoom ñu yóbbu benn partie milliard bi fële yóbbu dem mooy ñooñu cinq personnes lañ moom fardu xamsi xam xamsa kii la yooyu euh, tudd euh, ay ay ay ay nit mooy ci catégorie bii waaw léegi xoolal boroom ar ni mu ko waxe rahmatullah alayhi wan nisfu fardu xamsatin afraadi az-zawju wal untha min al-awlaadi wa bintul ibni inda faqdil binti wal uxtu fi madhabi kulli mufti wa ba'daha al uxtu allati min al abi inda infiraadihinna an mu'assibi mooy loolu moo tax euh, abyaat yi yii nii boroom xam-xam yi def jazaahumullaahu xayran parce que dañuy tax bo gis nga takk gi mu doon wax fa fa fa fa kullu xaafidin imaamu takkal képp kuy takk ku nekk moom imaam la ndax moom la jiital ci ki takk waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nee na euh, bu weddi julli ki leen gën a euh, mooy kiy jiite ci sharia dañuy xool ki nga xam ne moo gën a takk alquran waaw boo takkul nag yow mënoo nekk imaam kon mënuñ la jiital alors ku la gën a takk ne fi moo tax ñoom lii ñu def moom la ñoom al imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi def par exemple ci wàllu nahwu wa kazalika def ci wàllu surtout hadith hmm? alfiyatu as-Suyuti rahmatullah alayhi ñoom avant moom al imaam al-Iraqi sëriñ ñoom al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi eh, ak bi mu def tamit ci ñun domaine bi nekk di siira <laughs> alfiyatu siira <laughs> def na ci alfiya al imaam al-Iraqi Zaynuddin al-Iraqi ah rahmatullah alayhi ne woon sëriñ al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi moom par exemple eh, lu mel noonu la def ci siira gis nañ ku mel ni euh, Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu loolu la def tamit ci siira tamit ci xilaasu zahab fi siirati xayri xayril arabi mooy yooyu dañuy gën a neex a mokkal xam nga fii mu ne mooy yooyu boo ko mokkalee yu bari da nga koy mën a tontu waaw xare yonent bi alayhi salaatu wa ñaata la woon ñaata sariya la yónni woon mooy ñoom dañ ko indi ci loo xam ne lu neex a jàpp la waaw nga mokkal ko bu ko defee nga xam siteel ma xare yi nga commencé mën a wax hmm? parce que takk dañ ko ci loo xam ne euh, amaana nit bu ñëwoon surtout du ñépp la yàlla may loolu nga xam ne ñoom bu ñu xamul yooyu sax boo leen laajee nii bu ñu ko xasee takk baax na boo leen waxee ñu ne abwa ghazwatu waddaan abwa ainsi de suite di dem alors que bu dee da mokkal weer ya mooy affaire bi day simple abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi mooy après nga dem di dem après mooy affaire bi yow da ngay mooy da boo mokkalee yëpp affaire bi da xam ne mbir yi waa mu ngi nii mu ngi nii abwa buwa ghazwatu ushayr ushayr thumma ghazwatu safwaan muy badru muy badar bu ndaw bi wa ghazwatu wa wa wa kii wa badru qitaalin dawla ñëw ma sulaymihimi waa banu sulaym ainsi de suite hein kon affaire bi mu ngi noonu moo tax vers yi moo tax moo ñuy kii ci wàllu kii boroom asalul masaliki noonu la def ah ci wàllu moom nag asalul masalik du affaire u miraas ah du affaire miraas kese moom ci affaire euh, kii euh, fiq la commencé di dem hein pas bu miraas kese ñun dañoo wax rek côté bi nga xamante ne <laughs> moom lay waxe loolu <laughs> waaw summa al furuudu nisfu rubun sumnu sulsaani summa sudsum farnu fan li zawji bila farin wa dum bintan li bint ibnin wa uxtin laaliyum après moom noonu la tudde an nisf fan nisfu li zawji bila far'in wa dum bintan li bint ibnin wa ukhtin la li um après mu continuer kon bu ñëwee fii wan nisfu fardu xamsati afra xamsatin afraadi az-zawju wal kon mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom jël moitié ñoom cinq personnes lañ cinq façons nit ñoom ci ci ñi ñu tuddoon ci loobu ngand bi vingt cinq yooyu ci ay góor ak jigéen ñi nga xam ne ñoom bu ñëwee ci miraas dañuy xaaj alal ji ci digg bi ñoom ñu jël benn wàll bi ñooñu cinq personnes cinq façons nit lañ az-zawju wal untha min muy jëkkër gi ak kan al unsa mooy euh, euh, mi mooy ji doomam ju jigéen joo xam ne waaye fa muy jeexe mooy indan firadihinna an an mu'assabi doom ju jigéen wal unsa min al awlaadi wa bintil ibni mooy doom ju jigéen goo xam ne ki gaañu moo ko moo ko xool dañuy wax veer après nag ñu ñëw ci détail bi ah, foog naa loolu moo gën a simple kon wan nisfu ñi am nisfu fardu xamsati afra xamsatin afraadi mooy juróomi nit ñoo koy am un ku jëkk gi az-zawju mooy jëkkër ji waaw jëkkër ji jëkkër ki dem ndaw si dem kooku day am li nga xamante ne nii mooy a an nisfu mooy moitié loolu nag alquran wax na yii yëpp dina ñëw après alquran nan la kii wi ak nan la def ba kii na fan la suñu borom waxee ne kii moo war a am lii kon nañ tudd noonu rek dem kon xamsatu afraadi az-zawj kon boroom kër gi bu dee soxnaam dafa génn àddina waaye mooy te bàyyiwu fi kenn amul doom ak kan wala wala non loolu lañ doon wax sax ne buñ ko wax da après day gën a day gën a léegi nañ wax rek verbe bi wan nisfu fardu xamsatin afraadi bon je vais là je vais essayer nag di rester ka sans ma dugg ci yooyu wan nisfu mooy moitié fardu xamsati afraadi xamsatin afraadi mooy ne loolu ñi ko moom ñi ko suñu boroom nattal ne ñooy am moitié wu alal ci miraas mi juróomi nit la az mooy jëkkër ji dinañ ñëw ci yan condition wal unsa ak koo xam ne minal awlaad yi mooy koo xam ne doom ju jigéen la doom ju jigéen ki dem wa bintul ibni inda faqdil binti ak doom ju jigéen joo xamante ne mooy sët bu jigéenu ki dem benn paa moo gaañu hein benn paa moo gaañu wal unsa min al awlaad doomam ju jigéen wala ak kan doomam ju jigéen moom mën naa am ci yan condition dinañ ñëw du doom ju jigéen ju nekk moo tax il faut que ça soit très clair du doom ju jigéen du fay nekk rek ñu ne day am ni sudadéet dafa am ay condition ak az-zawju bële dafa am condition mais loolu lañ la ne dinañ ci ñëw nañ wax vers yi ba pare mu ne wa bintul ibni inda di binti mooy ne euh, cette fois ci waa ji pa bi mu gaañoo moom bàyyiwu fi doom ju jigéen doom ju jigéen mais nag am na doomam ju góor joo xam ne mooy sëtam bu jigéen mu ngi fi sëtam bu jigéen boo xam ne doomam bu góor moom paa bi gaaju moo ko jur mais ñoom ñépp kenn new fi moom sëtam bu jigéen bi kese fi ne wa bintul ibni inda faqdil bint mooy bu dee moom doom ju jigéen ji nga xam ne moom la jur la jur direct paa bi génn àddina waa ji génn moom new fi waaye sëtam bu jigéen boo xam ne doomam bu góor a ko jur waaw doomam bu jigéen boobu sët mooy sëtam bu jigéen boobu moom moitié lay am ci yan condition loolu am na buñ ci gis ni dañ gën ñëw ci doolu mu ne wal uxtu fii madhabi kulli mufti kon am nañ az-zawju le mari wal unsa min al awlaadi mooy doom ju jigéen deux wa bintul ibni sët boo xam ne sët bu jigéen la boo xam ne doom bu góor a ko jur bu dee ne moom bàjjanam newu fi voilà amul benn bàjjan bu fi ne wal uxtu quatrième bi mooy sœur fii madhabi kulli mufti mooy sœuru ki moo xam rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen mu ne lii ci madhab lii mooy ci madhabu képp kuy ubbee mooy madhabul fuqaha yi ñoom ñépp ci d'accord mu ne waa baadahal uxtu lati min abi mais uxtu bale mooy uxtu shaqiqa mooy ki nga xam ne moom ak ki dem ñoo bokk nday ak baay bu dee moom kesee fi ne moom it day moom alal ji lañuy jël xaaj ci digg bi jox ko mu dem wa ba'daha dernier bi wa al ukhtu allati abi ginnaaw ukhtu shaqiqa bu dee moom nekku fi ki fi nekk cette fois-ci mooy ki dem sërëm boo xam ne baay kese lañ bokk mais bokkuñ yaay hein bu boobaa kii mooy jël waaye gis nga ñiñ la fi wax ñi ñépp jigéen ñi ba mu commencé ci jigéen ñi mooy wal unsa min awlaadi wa bintu libni inda faqdil binti wal uxtu fi madhabi kulli mufti wa ba'daha al uxtu allati kañ lañu mu ne inda infiraadihinna mooy bu dee ne ñoom dañoo wéetoo mooy kenn koo xam ne moo leen di taasib xam nga gisoon nañ at taasibu bil ghayr ah at taasibu bil ghayr ak taasibu ma'al ghayri mooy ne ñoom mais mooy bii bil ghayr la at taasibu bil ghayr ndax at taasibu ma'al ghayri ñaari jigéen lay doon mais mooy yooyu yépp sax def ci jóge parce que at taasibu ma'al ghayri tamit bu ndax bu duggoon fii nii kii du am moitié mooy tansib ci boppam bil xayri ak maal xayri day dàqu mooy parce que xoolal nañ joxe benn exemple inda infiraadihinna an mu'assibi mooy bu ñu wéetee ci kenn amul keneen ku leen di tansib loolu tansib nag léegi nag loolu waratu nekk ay expression yoo xam ne dañuy jaaxal parce que bii passé nekk nañ ci xam nañ léegi mooy lan léegi ak tansibu bil xayri mooy ndaw si nga xam ne ki koy def asaba mooy ki nga xam ne moom ñoo bokk degré mais comme que góor gi moo ëpp doole ci kii bi moom à à góor gi tax moom bu mën a comme comme sœur bi sœuru shaqiqa ukhtu shaqiqa shaqiqa ki koy doon a tansib bil ghayri mooy frère koo xam ne frère shaqiq la koo xam ne frère ki dem nekk góo koo xam ne moo ki dem ñoo bokk ndey ak baay kooku mooy def asaba ki nga xam ne mooy ndaw si nga xam ne moom moo bokk ndey ak baay ak ki dem tamit voilà mooy loolu lépp nag dafay deñ mooy ñoom du ñu am koo xam ne mooy taxaw comme góor gu taxaw di leen defal loolu du am ci bu boobaa ñoom lañuy ñuy jël nisfu fii léegi nag loolu mooy kon ci gàttal kon jëkkër la doom bu jigéen deux ak sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur bu dee ne bàjjanam muy bàjjanam newu ko inda faqdil binti wal uxtu fi madhabi kulli mufti mooy al uxtu shaqiqa ki nga xam ne ndaw si nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay wa ba'daha ginnaawam di cinquième bi mooy euh, sœur bi nga xam ne yéen bokk baay bu dee ne amul ku leen tansib yoolu nag nga ne ma waaw euh, lii danga ne woon da ngay wax euh, weer yi après nga daal di koy leeral léegi nag leeral leeralal parce que dañoo man damaa man nag si ne maa bëgg nag sa yi ngay wax bu leeral parce que li nga wax nii c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien saaxibu rahabi ar-rahabiya rahmatullah alayhi il a bien dit mais man des naa comprendre affaire yi quoi ana ci yan condition wax na la ko ma ne la condition wax na la yan dan firaadihinna an mu'assibi ak yooyu ma ne la waaye nag tojal ma waa wuy wi varam vajjel ma ko mu gën leer ak ana ku ci nekk ana ban aaya aaya biy dawal loolu di wane ni moom yow lii nga wax nii wala lii mu wax nii damaa bëgg muy am foo xam ne daal ci laa koy mën a wéer ba ku ma laaj bu ma waxee ñu ne ma foo ko teg ma man leen a wax ne ah lii la fii la ko alquran wax loolu nag insha allah man a nag dinaa ci ñëw waaye nag xam nga suñu waxtu dafa jot hmm? tey ineer kese lañ mën a def insha allahu taala moo tax kon dañuy yem fi kon gi bii di ñëw loo wax ma tojal la wuy wi daal di la koy faram fàcceel insha allah ñu def lool bii di ñëw bu ci suñu boroom àndee hmm? ñuy laaj mu yomba léegi mooy kon amin léegi mooy kon gis nañu tey lan furuut yi yi suñu boroom tudd ci alquran ñaata la d'abord six six la yan ak yan la tudd nañ ko as-sulusaani an-nisfu as-sudusu as-sulusu ar-rubu' as moitié un sixième un tiers un quart un huitième loolu du français ñaari wàll <coughs> mooy ñaar mooy buñ xaaji alal gi ñett ñaari wàll yi ñu teg fii un mooy deux tiers moitié mooy xaaju alal ji bu ñu beneen bi ci tegu ña mooy bu ñu xaajee alal ji juróom benn xaaj daldi jël benn bi teg fee as-sulusu bu ñu xaajee alal ji ñetti xaaj daal di jël benn teg ñee ar-rubu bu ñu ko xaajee ñeenti ay xaaj moom alal ji daal di jël benn teg ñee as-sumunu bees ko xaajee li nga xam ne mooy juróom ñetti xaaj jël benn bi teg fee kon ginnaaw bi ñu gisee yooyu xam nañ ñaata la kon siis liñ wax nañ ñaata la ak ñooy yan ak commencé nañ nag di wax ku nekk lan ak lan kan mooy am lu nekk ci asxaabul furud loolu wax nañ la ñi nga xam ne az-zawju ak doom muy jëkkër doom ju jigéen sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur al uxtu shaqiqa muy sœur bi nga xamante ne nii yaana bokk ki dem ak moom moo bokk ndey ak baay ak sœur bi nga xamante ne baay kese lañ bokk ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy saaxibul nis ah loolu nag dinañ ñëw ci yaatal gi inshaa allahu taala ci jotaay bii di ñëw gisaale ñi ci tegu